di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam muy xajjatu rasuulillah salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi wa ma zilnaa wa naxnu bi ardi arafatin ma'a rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam wa huwa yukthiru fi du'aa mutaxashi'an mutadarri'an li rabbihi azza wa jal ñu ngi woon ba léegi ci ardu arafaat muy Arafat ñu ngi ci neuvième jur bi juróom-ñeenteelu fan ci bésub Arafat nga xam ne ci jotaay bi weesu gisoon nañu ñaan yi lenn ci ñaan yi nga xam ne moo rot ne yonent bi sallallahu alayhi wa daal dina koy def keroog gisoon nañ li nga xam ne moom la ci al imaamu Ibnul Qayyim te mu nekk ci sunan yi yenn yi ci maajim yi yenn yi ci masaaniid yi waxoon nañ la mën ci kitaabul adkaar bu al imaam annawawiyu tamit indi fa yooyu naka noonu al imaam alxaafid imaaduddiin ibn kasiir raxmatullaahi aleyhi fi lbidaaya wannihaaya nga xam ne yonent bi aleyhi wassalaam dafa bari loon lum ñaan keroog waaw am na sax <clears throat> riwaaye bu ñëw comme ni ko al imaamu ahmad raxmatullaahi aleyhi daldi solowee mu ne xaddatanaa hushaym qaala anba'anaa abdul anba'ana Abdul Malik qaala haddathana Ataa bin Abi Rabaax annahu qaala moom Ataa mu ne qaala Usaamatu bnu Zayd mu nekk ci musnadu seydina usaama bin zeydin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma alxibbu ibnu lxibbi di soppeeb yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye di doomu soppeem di seydina usaama zeyd bnu xaarisa ibn sharaxiil zeyd ibn xaarisa ibn sharaxiil mu ne kuntu radifa nabiyi bi arafaatin fa rafaca yadayhi yadcuu fa maalat bihi naaqatuhu fa saqata xitaamuhaa qaala fatanaawala alxitaama bi ixdaa yadayhi wa huwa raaficun yadahu al-uxraa mu ne Seydina Usaama tawal xadiis qad rawaahu aydan al imaam annasaa'iyu wa sanaduhu saxiixun kamaa taraa sanadam wér na comme niñ ko gisee kon loolu wér na al imaam an-Nasaa'i qad rawaa soloona kon mu ne moom seydina Usaama kuntu radiifa an-nabi sallallahu alayhi wa mu ne dama ne woon radifa nabiyi sallallahu alayhi wa sallam bi Arafat dama nekkoon <clears throat> ci ginnaawu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci waruwaay wi nga xam ne moom la waroon fan bi arafaatin ci ardu arafaat mu ne fa rafa'a yadayhi yad'u yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati ay loxoom di ñaan waxoon nañ la dafa yëkkati woon loxoom yi loolu dinañ ci ñëw li al imaam euh, kii waxoon euh, al imaam euh, Ibnul Qayyim ne yonent bi alayhi salaam ba muy ñaan dafa yëkkati loxoom kastitaamil miskiin loolu <laughs> du moom moo ko wax noonu rek xelam dem wala mu ne booq comme que daa yëkkati woon loxoom naa expression bu déedéet ah non non non loolu al imaam ibnu abbaas radiyallahu taala anhu wa ardaahu moo ko wax ci xadis boo xam ne qad rawaahu al imaamul bayhaqi wa huwa fi as-sunan al kubra ah xadis bi jaar ci al imaam ibnu jurayj an xusayn ibn abdillah al haashimi an ikrima an ibni abbaas annahu qaal ra'aytu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yad'u bi arafa yadaahu ila sadrihi kastitaamil miskiin yaa ngi dégg bul jàpp ne imaam Ibnul Qayyim dafa ñëw rek bon expression la boo xam ne moom moo ko xalaat rek wax déedéet déedéet ah ah <coughs> déedéet al imaam <coughs> Ibn Abbas dane radiyallahu anhuma ra'aytu rasulallah ñu ngi ñëw ci xadiis Seydina Usaama bi pour wax la ne keroog mooy noonu la ñuy ñaane foofu te est-ce yoonal nañ di ñaan di yëkkati loxo loolu moom loolu moom gis nañ ko bu yàgg ñaan di yëkkati loxo yàgg nañ koo gis gisoon nañu masala yooyu taxawoon nañ ci ci yaatal walillahil hamdu wal minna sunna la walla du sunna ak fan la nekkawul sunna ah? fan mooy fi nga xam ne yoonaluñu ko wala boog waaw ko loolu ak ñan waaw parce que des fois dafa am ñoo xam ne dañ leen koy yoonal même bërëb bi la ñuy nekk ñu yoonal ko ñenn ñi yoonaluñ ko kenn ki ku xam boobu loolu ab kii la ñu tudd ab cax <laughs> ak ñaana ngii goo xam ne <coughs> bu ñuy ñaan am na ñoo xam ne am nañ droit yëkkati seen loxo ñeneen ñi amuñ droit hein en yoonaluñu ko waaw waxuñu ne bu ko defee am na bàkkaar waaye yoonaluñu ko mooy xat xaalafa sunna hein mooy mooy bésub àjjuma bu imaam bi nee ci kaw minbar bi bay ñaan xutba ba pare di ñaan moom yoona luñ ko muy yëkkati loxoom moo tax saxaaba ba nga xam ne ba mu gisee Bishr ibn Marwan di noddu non di di jiite di kii di eh, xutba ba ñëw ci ñaan mu yëkkati loxoom ba mu duggsee daf ko dane dane yàlla na buur yàlla toskareel ñaari loxo yi rek kii du tax muy xutba di yëkkati loxoom di yëkkati ñaan di yëkkati ñaari loxoom masumaa gis yonent ma lay saab-saab bu def li baaraamam rek la doon yëkkati ci kaw ci kaw asamaan di ñaan buy ñaan ba mu des nag ci benn kaa te lool kaa boobu gisoon nañ ko mooy al istisqa <coughs> waaw bu dee bu dee baaw naan la mooy baaw naan kitaabul istisqa baaw naan mooy li jëm ci wàllu damay ñaan buur yàlla tawal ñu parce que ah maralkat am na ñuy ñaan buur yàlla tawal na loolu gisoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam kaw kaw ba dafa ñëw comme di say naanas wax hadis bi moo mu ngi ci saxiixa yi ah te bunt wala taxaw fekk yonent bi alayhi salaatu salaam desub àjjuma te boobu bi ñuy wax ci yëkkati loxo euh, ñaan euh, lan mooy àttee yëkkati loxo ci ñaan gisoon nañ hadis yooyu ah yonent bi alayhi salaatu salaam dafa yëkkati li nga xamante ne ni mooy loxoom ah <coughs> dafa yëkkati woon ay yoxoom ñaari loxoom da ko yëkkati woon <coughs> ñaanal waa ji waa ji dem taw bi bari waaw noonu yaanaas nee nag asamaan si gisuñ ci woon benn niir benn kii waaye naka la yonent bi aleyhi salaatu salaam ñaan ngir buur yàlla daldi ñuy tawal allahu akbar niir yi jóge fee mu jékki lépp commencé taw dafa taw ba semaine ba ca tegu waa ji ñëwaat fekkaat yonent bi aleyhi salaatu ci même position bi àjjuma mu ne ko halakatil maashiya wanqata'atis subul waaw oh yonent bi alayhi salaam te kat loolu la waxoon bee paase ndax nee na ah suñu jur ji yàqu na ay waay waay waay suñu lépp yàqu na suñu yoon ni dog na amatuñ taw taw bi taw bi soxla dañ taw yonent bi alayhi salaam taw muy muy ñaan mu taw waa ñi dem muy taw ba semaine bi dafa semaine bi yëpp daf ko taw ba mu ñëwaat fekkaat yonent bi alayhi salaam te beneen àjjuma ba ci kaw min minbar mu taxawaat ci buntu jàkk ja ah waat ko <coughs> interpellé waat ko ne way ne yonent bi aleyhi salaatu ah halakatil maashiya de ay way yonent taw bi bari na de mooy nit lool la <laughs> loolu mooy dëgg dëgg ko xaalu nit <laughs> bu naqaree mu wax ne nañ ko may te bu ko buur yàlla xéewalee mbir yi bu kiiwee mu ne ëpp na <laughs> yonent bi aleyhi salaatu salaam yëgati loxo yi ne allahumma waaw laa aleynaa ci aakaam yeeg awdiya yeeg manaabitul shajar allahu akbar laa aleynaa allahumma xawaleynaa laa aleynaa allahumma ci aakaam yeeg awdiya yeeg manaabitul <laughs> yonent bi aleyhi salaatu salaam ñaan boroomam ne ko ah buur yàlla maa ngi lay ñaan kon taw bi yàlla bu ko def mu nekk ci suñu kaw def ko ci montagne yi waaw ak fi gàncax yi di saxe ak ci xur yi nga xam ne nit newu fa ba mu koy gaañ waaw akbar waaye soxla nañ ko ndax bu fa tawee ba bari nit ñi dinañ ñëw fekk ci fa ndox ma waaw akbar waaw neewul arrêté buur yàlla la l'affaire bi déedéet waaw dañu koy puusal rek ci keneen côté yi nga xam ne foofa moom bu fa newee ñun di bu comme que fii too ñun doyal nañ léegi mooy defal côté boobu kenn du doyal sa xéewal waaw akbar kenn du doyal sa xéewal kon defal ñu ko ci wet gi rek dinañ ko fa fekk insha allah waaw akbar ah kon mawlaana ibnu abbaas mu ne ra'aytu gis naa rasuulullahi yonent bi alayhi salaatu wa salaam yad'u muy ñaan bi arafa gis naa ko arafaat muy ñaan yadu yadaahu ñaari loxoom yi ila sadrihi mu nga ca dënnam mooy da koo yëkkati mu ba ci dënn bi kas tit'amil miskin mel ni miskin boo xam ne day sàkku di yalwaan ngir ñu jox ko lum lekk léegi buñ ñëwaatee ci xadiisu seydina alimaamu ahmad bi <coughs> ah fan la ñeemoon ndax ah, dane woon xaddasanaa hushaym munu hushaym <coughs> abu muawiya ah alwaasiti mooy hushaym alwaasiti ah abu muawiya alwaasiti qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu moom hushaym abdulmalik mu ne abdulmalik moo ñu nettali nga abdulmalik ibn abi suleymaan maysara al-Arzami al-Arzami abu muhammad nee nañ nag abu suleymaan lam ñu ne déet ba leen bu abu abdillah al al-Fazaari raxmatullaahi alayhi mu an Ataa Ataa wax nañ abi Rabaax aslam al-Qurashi al-Fihri abu muhammad Ata ibn Rabah ah, al-Makki kamoo ne woon sëriñu waa mag dañ doon wax ci aj gi kenn du fi wax ku kenn du fi ubbee ku dul Ata waaw mooy Ata parce que imaam an-Nasaa'i xam nga imaam Ahmad dane haddathana Hushaym imaam an-Nasaa'i moom dane haddathana Ya'qub ibn Ibrahim an Hushaym annahu qaala haddathana Abdul Malik an Ata voilà moom parce que comme que imaam hmm, <coughs> mooy àndandoo imaam ahmad bi la ko jële muy moom imaam an-Nasaa'i muy Yaqub ibn Ibrahim mooy kat <coughs> Yaqub ibn Ibrahim mooy kan ad kii nii bokkul ak Isxaaq ibn Ibrahim de euh, Isxaaq ibn Ibrahim voilà moom laa doon bëggoon a wax Isxaaq du moom mais kii mook euh, euh, Yaqub ibn Ibrahim bi min moom waa kii bi yépp waa kutubu sitta sëriñu waa kutubu sitta la voilà moom moom moom moom bokk na ci ñooñu ñi nga xam ne sëriñu boroom ñaari juróom benn téere yi kutubu sitta mooy ñan booy jël saxiixay ni nga teg ne imaam al ak al imaamu muslim seen saxiix ak al sunanul arbaa nga am siis mooy sitta waaye gis nañu salaasa arba xamsa sitta kutubu sitta ah moom mii ñépp seen sëriñ la mu yaqub ibn ibrahim ad-dawraqiyu ah, <coughs> muy abu yusuf al-baghdadi al-farisi al-asl ah, <coughs> moom mii de <laughs> am na xadiis boo xam ne da ko doon jaay waaw dangay ngay ñëw balam la ko jàngal nga joxe dara <laughs> moom li mu amoon nasaay sama sëriñ ba moom saa boo ñëwoon xadiis bi bu jàngal dangay joxe ba pare boo joxee ba pare mu door la koo jàngal waaw wa aaxidu ajral xadiisi wa aaxidun ajral xadiisi mooy sama gannaaw na de wa aaxidun ajral xadiisi hmm. subhaanallah li al imaam as yi wax ne ki nga xam ne mooy jël <clears throat> ajral xadiis yi dafa am ci boroom xam-xam yi mooy ki nga xam ne day jàngaleelu di fayee ko waaw parce que mii moom mii da ko doon def ndax xamoon nañ ko te teewul teewul kutubu sitta yépp la ñoo ñoo ñoo ay taalibe kii Yaqub ibn Ibrahim sëriñu imaamul Buxaari la sëriñu imaam Muslim la sëriñu imaam Anas eh, eh, Abu Dawud sëriñu imaam eh, At-Tirmidhi sëriñu imaam An-Nasaa'i sëriñu imaam ak al Ibnu Maaja ñooñu ñépp ay taalibeem lañ taalibe par inter direct ñu ñëw mu jàng muy jàngale xadiis ñu jàng <laughs> waaw waaxidun ajral xadiisi oh xaw ma kari kari kara karihu moo ma fàtt du loolu mais du karihu jamaatun wa axaruna sama jawazu non wa axaruna samahu wa axaruna samahu lima jawazu liman liman liman shtughil an kasbihi faxtira hada wa qubil lu mel noonu mu ne al imaam as-Suyuti rahmatullah alayhi mooy ki nga xam ne day jàngale di fayeeku <coughs> xam question la waaw est nit loolu mais loolu ma sax nañ ko gis mais yàgg na xamatuma sax tel c'était quelle occasion mooy <coughs> waaw wa aaxidul ajral xadiisi qadaxu jamaatun wa axaruna samaxu wa axaruna jawazu liman liman shughil an kasbihi faxtira hada wa qubil voilà nii la nii la nii la <laughs> al imaam as-Suyuti rahmatullah alayhi mu ne ci alfiyatul euh, kii xadiis bi ñu def ci xam-xamu xadiis mu ne am na jël kantaa di fayeeku di jàngale di di ci jëli koppar ay koppar <coughs> ah bind fii ne saay man bon je jàngale diine mais quand sama seede yi <clears throat> defar samay seede ne man nag dama koy jaaya waaw xadiis lay jàngale mais daal ku bëgg les droits d'auteur waaw droit d'auteur laa ci def ku fi plagiat wala nga copier sans ma wo sans nga jot ci sama ndigal te sama ndigal manoo koo amee lu dul nga fay ma <laughs> kon ni <laughs> loolu wala ma ñëw ne man sama daara jii damay jàngal alxuraan waaw mais nag du gratos de gratuit fan da ngeen di fay dëkk dikk leen géew ku bëgg a jàng daal na am lu mu joxe wala ma ne man daal ilmul miraas maa ko fi xam wala ilmul xam xamu mbërëg ak yooyu maa ko xam xam-xamu miraas maa ko fi xam wala bokk man daal bokk naa ci ñu ko fi xam wala wala xam-xamu bu yox daal man bokk naa ci ñi ko fi xam man nag duma ko jàngal n'importe du ma ko jàngale n'importe comment il faut nga ñëw nga joxe nga joxe affaire bi mooy da di fayan ma def mes tarifs waaw c'est des applications là ko dóor yooyu yëpp ay façon njaay la léegi est-ce que loolu dagan na <coughs> sabab internat laa yoroon sama alxuraan ji ah non internat bi gars yi foog ñuy joxe ah ay taalibe yi ñaan taalibe ki euh, say yax say yax rek laa ko laaj déet man moom dangeen may indil dara ah, weer wu ne wala at mu ne ngeen dóor lii ci taabal ji ma door a nangu sa sa inscription sinon sa doom ne sera pas reçu dans mon école dans internat est loolu dagan na loolu la naan wa aaxilul ajral xadiis yi loolu noonu dafa am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ koo bañ jam ko ne loolu baaxut mooy nit koo xam mooy yi ñu fi wax ñii yépp kuy jàngale di jël alal di ci ak xaalis kooku noonu ak fay ak n'importe quel fay parce fay du xaalis kese hein man nga ne man ah bon sawaay j'ai un man daal sawaay benn sama kër gee yor naa samay brique ak yépp ku ko tabax rek laa bëgg bon man nag yam naa xam-xam sàngam boo bëggee comme kayow dégg naa ne maçon nga dangaa bëgg xam-xam bi dama lay dama lay jàngal nga nga tabaxal ma waaw loolu mooy fay am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ku mel ni ñoom dañ koy nettali ci moom ñu ne loolu baaxul waaw dañ koo jam ak rahmatullah alayhi ñoom ñëpp ay ay classe d'âge imaam ahmad al imaam ishaq ibn rahawi imaam yaqub ibn ibrahim mi <coughs> ad-dawraqiyu rahmatullah alayhi xaafis bu rëy la woon nag moo tax xam nga ne moos ku nekk sëriñu ñun ñëpp doo doo com doo doo doo doo comode <laughs> waaye yow <laughs> yow yaakaar nga ne imaamul imaam yu mag yooyu mos nañ nekk sëriñu koo xamante ba pare mooy nekku parce que mën na am sëriñ boo xam ne bu daif la duñ jël ay mbiram même bu dee mas nañ jànge ci moom ñu bàq mais duñ ko ni seen téere mais ku ñu andil ci seen téere surtout saxiixañ mooy ne kooku moom xat jaawazal xantara kooku dépassé na pont bi la ilaha illa allah kooku échelon kawe naa koo jot <laughs> léegi loolu dafa am ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi ñoom dañ ne loolu baaxul non loolu moom baaxul parce que diine yonent bi aleyhi salaatu salaam suñu boroom da ko wax leer qul laa as'alukum alayhi ajra waaw qul waxal laa as'alukum alayhi ajra laaju leen ci diine gi ma leen di jàngal leer gi ma leen indil xam bi ma leen di xamal génn gi ma leen di génn ci li ngeen ne di leen ci ci ci condition yu réer yi di leen dugal ci ci ci ci ci leer di ko jaare ci xam-xam di ma buur yàlla yónnee jo ma jox loolu laaju leen ci benn pay te loolu la ma sa wax yonent yi ma sa fa yi bi ma jaar ku ci nekk loolu la doon wax peuple ay nitam ay xeetam man de laaju ma leen ci pay laaju ma leen ci dara waaw in ajriya illa ala allah man demal ci suuratu Huud yooyu in ajriya illa ala man daal sama fay nekkul lu dul ci buur yàlla buur yàlla daal mooy moo may fay waaw moom ci moom laay ahtasimu ala moom daal laay yaakaar mu fay ma mais pas yéen dina waaye yow loolu lépp te yonente mi alei satu salaam gis ne <coughs> saxaaba yi tamit est-ce que mën nañ jël benn saxaaba bu doon taxaw naan man bala maa jàngale ngeen fay ma ah? wa axaroona sama jawazu am ñoo xam ne moom dañ ne mais loolu dara newu ci xaw joyal ko ko wax ne loolu loolu dara newu ci waaw mooy ne ku mu neex ngay jàngale di fay di laaj toog fay ne man bon <laughs> eh bien si vous voulez que je si vous voulez que ma instruire ngeen di fay fay leen ma jàngal leen am ñoo xam dañ ko joyal am ñoo xam ne nag ñu ne de mbir mi dañ koy seet mooy ne du ñu dem ci ñi nga xam ne dañ koo bañ complètement mais du ñu dem ñu ubbi buntu bi ne man naa nekk completement déedéet bay na bay mooy du wasatu ya waaw wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata naka noonu lañ leen defe ngeen nekk xeet yu xam ne ngeen digg dóomu ñu ne wa axaruna samahu liman shu'i an kasbi waaw ñeneen ñi ne si possible na bu dee ne nit ki kay kiy jàngale mais ci benn condition bi ñu lay wax mooy ne moom njàngale mi tax na aktivité bi mu waroon a def man ci di dund wala boog di ci am dara da koo bàyyi ndax njàngale mi mais kooku bi ko neexee mu laaj parce li man shughil an kasbihi moom ci li mu waroon a fàggu di ko dundee xam na am na ñu mel noonu am na ñoo xam ne amuñu jotu def leneen lu dul jàngale. parce que de toute façon bu ñu ko bëggoon manuñu ko parce que nit ñi xam nañ xam-xam bi ne ci ñoom te bàyyiwuñ leen fenn mooy nga foog ne moos ah, yow am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne bu ñu naroon di eh, liggéey comme ñi ñenn ñiy def les trois huit xaw ma les quatre huit loolu ko am na ñoo xam ne bu ñu ko defoon loolu boroom xam-xam bu ko def eh, am na ñoo xam ne bu ñu ko defee du ñu mën a jàngale par exemple. mooy yow gars yi de façon euh, xam nga <coughs> dañ naan noo waaj yorul daara yorul kii garaaw kan moo ko teree liggéey mooy <coughs> xam-xam bi daa am ñu ko war a tasaare loolu buur yàlla def waaw mbir mi flambeau la leer la boo xam ne warula réere ci ñun mbir mi nag da nga koy transfert mettre rek te loolu dinañ ko gis de laa ilaa ci xajatul wadaa bi hmm. ci suba suba suba xam nga ñu ngi Arafat suba discours yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy def foofu tamit allahu akbar discours boobu discours bu bu bu bu bu bu loolu gisoon nañ ko sax <laughs> si gisoon nañ ko bi ñuy gis est-ce que bind xadiis dagan naam daganul <laughs> waaw est-ce bind xadiis dagan naam daganul uktubu li abi shah uktubu li abi bindal leen abu shah ah yiñ gisoon sax dafa bari xam nga keroog ñu wax affaire miraas bi ah alwaladu lil firaash walil aahir al xajam ah man iddaa aw intama ila gayri mawali fa alayhi laanatullah laa yaqbalu llahu minhu wala adla loolu noonu xam nga lu mel noonu gisoon nañ ko fatxu Makka di Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ñëwee di xëccoo doomu ki nga xam ne <laughs> doo frère am grand frère am moo ne ko boo demoon Makka dafa génn àdduna ci kufru frère am boobu grand frère boobu mais da nekkoon bés bu yàlla defee ngeen ñëw Makka doomu zam doom ji nga xam ne jaamu zam aju jigéen ji yoro kooku sama doom la <laughs> du ci dal euh, Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu bàyyi ba fatxu Makka dañ ubbee Makka mu ñëw bëgg nangu doom ji nangu xale bi ci ndaw sax parce que kii sama doomu mag la yonent euh, Abdu ibn Zama di euh, frère yaay Sawda ah Sawda bint Zama mu ne ko mukk ñu dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mu àtte leen yonent bi alayhi salaatu salaam xool xale bi <laughs> mais comme copie conforme mu ngi mel ni daal magu Sayyida Sa'd ibn Abi Waqqas bi radiyallahu anhu moom lañ defaat moo taxawaat nii mais en version xale doom ji ki ko jur muy moom zam Abdu ibn Zam'am Zam'am yi ko jur mooy bàyyu Abdu mi mais Zam'am yi ko jur ndax jaamam la woon moom mi dagan nekkoon ci ci ci ronam mu nekkoon jaamam kooku nag ah moo yelloo mbir mi moo taxoon mu ne al waladu lil firaash xajar ah, ba pare mu ne kii mu ne kii <coughs> sayyidatu kii Euh, kon yow Zama jëlal xale bi wax yaay Seydou Seydou Sawda ne ko nag kii moom mooy bu mu am comme li nga xam ne ñi nga xam ne say frère lañ en tant que jigéen ñu man ni mel ni sa mahram kii moom da nga da nga da nga del del del del del muuru day moytu kii mooy del muuru daal ci kanam même bu dee ne parce que même bu dee jaam bi sa jaamu bàyyi la woon bàyyu yaay Sawda la mais kii nii kee la loolu moo tax taxoon te dinañ ci ñëwaat bu ñuy wax affaire u miraas yi waaw parce que parce vraiment euh, léegi dangay ngay jaaxle léegi amul sax mooy mooy mooy bu dinañ ñëw insha allah bu ñuy def affaire miraas yi est-ce que loolu moom ñépp xam nañ ko mooy doomu orzo doomu njaaloo est dina donn déet dina donn ba kañ ne mooy baayam ki taxaw ne maay baayam ndaw si ne mooy baayam ne kii la est-ce que kooku dina donn déet loolu xam gisoon nañ ko Fathu Makka bo al waladu lil firaash walil ahiril hajar te waxoon nañ la foofu ne la erreur bi ñenn ñiy def naan naan non parce que affaire bi <coughs> mooy mooy boobu leeruñu ndax moo ko moo moo ko jur waaye buñ defee léegi nga xam ne l'évolution de la technologie voilà et de la médecine on fait des tests ADN laboratoire et montre que voilà lui de l'autre de waa ji de monsieur tel parce que ñoom mooy test ADN ñu wane ko dañ naan la yow l'islam dalaa wax test ADN yonent ci ma saa saam doomu doom kooku noonu doomu jaamu Zama boobu bu jigéen bi kooku noonu Seydina Abu Sa'd Sa'd ibn Abi Waqqas doon xëccoo ko Abd ibn yonent ci ma saa saam bi mu xoolee xale bi ki may mooy ki ne moo ko jur ki ne moo ko jur moom lay copie conforme mel ni photo la. mais teewul est-ce que bon waaw bon affaire bi kon finalement bon kii daal affaire loolu loolu leerut moo tax mbir mi du ay test même bu leeree à cent pour cent sax loolu mbir mi nekkul est-ce que kii mooy bàyyi am wala doonu l'islam waxul bàyyi naturel waxul bàyyi naturel mbir mi pour nga am doom fii nga war a jaar mooy dangay ngay sëy sëy boo xam ne l'islam ànd na ci boo sëyul sëy bu l'islam àndu mooy ne yow dalay xañ le fait que parenté par lan de parentalité ak de donnoo du am seen diggante parce que jàng dangaa fëq dangaa dangaa dangaa dangaa fëq mbaar waaw dangaa fëq mbaar jaaroo ci bunt bi loolu la waaw ñu xañ la waaw yow xaaroo bañ may la bi nga dem sëy moom amal moom doom naan parce que paa yi dañoo yéex <laughs> ñu ne la ah waaw léegi comme que paa dañoo yéex wala dañ doon nakki nakki il fallait que je fasse pour que ñu finalement qu'il me donne la main de dañ naan la léegi léegi yow xam nga la man man istajala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmanihi waaw loolu lañ lay dóor nga jàll fee doo am dara manista <laughs> règle boobu mooy nekk yàq ngànd la dal ci saw loos tëll nga wadd doo am dara mooy lan manista <laughs> jala shay'a ah. loolu la yooyu di ma sa règle yi moo tax bu kenn foog ne moom xam-xam yi dañoo toog rek di di di di xool ne waa lii de rafet na wax jii de moom ah wolof njaay nee na déet du lool de mooy ne yenn yi lépp boo seetloo ci xadiis lay jóge ak waxu yeneen tu saa saa wala jëfam loolu la ñuy def comme règle ñu xam ne nii lay demee tout temps lii ñu def comme règle gis nañ ne lii la àtte fii waaw te comme lii mooy bu ñuy gis rek ci wàllu miraas bi ki nga xam ne dafay dafa rey ki mu war a doon parce que waaye yow paa bi sawaay paa bi da ngay waaru paa bi il est tellement friqué moi je suis pauvre sawaay paa du gaaw daayif ma ma doon ko quoi il met tous mes léegi eh quest que comment comment yooyu faire ben de toute façon je vais commanditer son meurtre damay dem dig waay am na bàyyi yoo xam ne boo leen joxee un million wala cinq cent mille ñu liquider la benn waay xaaral eh je trouver un bandit mu liquider ma paa bi bu ko defee paa bi paa dee man nag ma doon sama kay ma toog nag yor alal ji nag di ko gérer nag sama situation ñépp xam ne du ma gaay bokkuma ci gaay bés bu ñu xamee ne yaa ko rey mooy ñàkk nga ndax lan man istajala shay'a qabla amaane uqiba bi hirmaane waaw <laughs> danga yàkkamti mbir mi laata heure bi jot moo ne femme bi waaye paa yi dañoo yéex léegi yow fu lañ ci waroon a génne ci mooy doom ja doo doo doo ko mën a ak lu gaa yi ay kantaa seen faux débat insha allah nañ bàyyi ba ñëw foofu nañ bañ bàyyi ba àgg ci wàllu mawaaris yi faraa'il insha allah waaye kon ñu ngi woon ci wàllu <coughs> est-ce que jaay parce que sëriñu imaam an-Nasaa'i moo tax ñu taxaw ci <laughs> Yaqub ibn Ibrahim ma naroon a jur sax ne Ibrahim nekk euh, Isaaq ibn Ibrahim al-Hanzali <coughs> Isaaq ibn Rahwi alors que non Yaqub ibn Ibrahim muy ad-Dawraqi <coughs> Abu Yusuf <coughs> kon moom ne nañu baax na ñenn ñi ñeneen ñi dafa am teqantal fenn lay baaxe mooy bu dee ne nit ki li ko teree mën a dundam mooy xam-xam bi muy bi muy jàngale nit ñi dañoo soxla xam-xamam bàyyi wuñ ko ba man loolu li man suuxin dañ koo préoccupé an kasbihi wëllif moom mu dem fàggu lu muy dunde kooku moom na defi tarif lan bëgg mu nekku malaat waaye gars yi da a feebar ah waaye gars yi booy wax naan bi ñaan ustaas yi léegi nañu bëggee àddina waaw ñoom daal seen xam-xam bi dañ koy monee léegi dañ naan la dañ lay xamal ne taxawal te loolu yonent bi aleyhi salaam moo ne axaqu maa yubxasu minhu ajr moo te loolu mu ngi xadiis mu sax imaamul Buxaari rahmatullahi li gën yeey ah loo xam ne lañuy jël alal mooy téereb yàlla bi waaw mooy téereb yàlla bi te lii moo tax lu mujj lii nag mooy li gën dëgër waxuñu parce que am na foo xam ne nit ki manu la manu la am na kaa xam ne nit ki day jàngale par force te amul droit jaay day day def ay tarifama parce que xam nga temps bii nii xam nga saa yi Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi jamono ya muy jàngale hadith mais xoolal monde islamique bi mais jibaal yi fi newoon montagne xam-xam yi fi newoon mooy jamono ñoom imaamu Ahmad ñoom imaam Ishaq ibn Rahowi ñoom imaam Ali ibn madini Yahya ibn Ma'in mais xoolal xoolal waaye yow ñoom Abu Zura mais mais mais mais attendez attendez attendez mooy ne ñoo ñépp ñoo ñépp ak ñoom ñoom mais mais mais mais ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom kii Harmala ibn Yahya ñoom mais mooy xoolal ñoom al imaam kii. tudati waay alfallaas Amru ibn Ali alfallaas ah ñun ñëpp yow xoo mais tam mooy gars dañoo feesoon bien masha Allah moo tax gis nga seen époque boobu gis nga ñi ñu génne gis nga ñi ñu génne ay imaamul Buxaari lañ génne waaw al imaam Muslim lañ génne ay imaam at-Tirmidhi an-Nasa'i imaam ibn Abu Dawud al imaam al ibn Maaja ñoom la génnee ah. <laughs> mooy jamono ñoom ay al imaam ad-Daarimi mooy ne ñooñu mooy ne ñooñu loolu mooy ne nit ki bu dee ne loolu la mooy yow ñi fi am xam-xam bi bari nañ ñi fi am xam-xam bari nañ ñi mën a jàngale bari nañ yow nga nekk ci kaaw koo xam ne. en tout cas fa nga nekk ñi la teree ñi la préoccupé mooy ñii lii moo tax manoo def leneen loolu man ngaa dóor say tarif kay ne man nag bala maa def conférence fay leen ma lii loolu mën naa nekk ah parce que gis nga gars yi dafa am yenn yoo xam ne gars yi xaw ma ñàkkum xel lañ ci boole parce que dañ naan diine la lépp diine gratuit la waaw ñoom ci seen bopp xam nañ affaire yi du gratuit parce que tente bi rek laata ñu koy defar dañoo cotiser. laata ñuy mobiliser nit ñi def nañ ay ñii def nañ ay carte soutien ñii dañoo dañoo natt dañoo teg ku nekk am loo def ñu ne ñu ne na ku nekk teg sàngam ngir ñu suñu suñu gàmmu gi wala suñu màggal gi wala suñu conférence bi ñu man koo def xam nañ ne xaalis sa koy def léegi ñu jël benn waay boo xam ne ki leen war a waxtaanal moom imaginer <coughs> mbir mi war a am saint yi moom bu dëkk Dakar gars yi xalaataluñ ko sax paas xalaat sax xalaataluñ ko ñoom daal la ñuy waa oustaz waa de dañoo bëggoon kii war ni waaye thème bi ñu kii nag mooy lii bés sàngam <coughs> moom bu xool ci agenda am ne waaw dina baax gaa bàyyi ko doon léegi moom Dakar ba Saint-Louis ne ko jërëjëf waa kontaan nañu moom di am na solo masha Allah yooyu ma ne loolu doyut mais loolu du yokk ku mel noonu bu ci yàggee si ay Saint-Louis Dakar ñu suba ñu woo ko Ziguinchor beneen yoon mu dem Tamba lépp ñépp def noonu mais bu yàggee naa man dew ma wala mu ne man bala maa dem lii ngeen may jox loolu ku mel noonu nan nga ko mën a ngàññe naan non gars yi saa si léegi xaalis rek lañ gëm boo nee kii parce que loolu affaire ñàkkum xel tudd loolu mooy ñàkkum xel waaw. bu dee koo xam ne moom du wax dara fa lay nekk bon man na sax leppan lepp ah, ngir dem li nga xam ne ñu bari duñ ko imaginer am na ñoo xam ne pour ñu dem ci yooyu dañuy ñoo war a def waxtaan wi mais pour ñu dem fa amul luñ demee dañuy lepp wala mu am seen benn kii bu fa boo xam ne comme dafa ne moom day dem day demaale moo ko yóbbaale sinon bu dul woon moom du moom du xam nu muy demee ah. te gars yi moom bañ ko ko waxee ñu nga toog nag di togg seeni togg di defar ngir affaire yi di neex moom nag mais mais mais mais na nit ñi xalaat bopp loolu loolu loolu ngeen jàpp ne diine daal moom loolu la mais loolu yaakaar nga ne moos keroog bésu tamu bi yonent bi aleyhi salaam lan moo tax mu taxaw ci minbar bi di di di di mais ay fani fan muy mobiliser nit ñi ngir ñu joxe ngir ñu waajal li nga xam ne mooy xare bi ñu parce que diine du wax kese ak tamit bon bonne intention kese léeg-léeg dóor xaalis ci taabal gi daa war a man jahaza man jahaza jaysh al ursa al usra wa lahu al janna man jahaza jaysh al usra wa lahu al janna waaw yonent mi alayhi salaam da doon mobiliser nit ñi ba pare taxaw ci minbar bi moom alayhi salaatu wassalaam naan képp koo xam ne moo waajal li nga xam ne mooy arme bii kaw ci jamono ju metti jii ñu war a dem jihaad yi contre les romains byzantins képp koo xam ne moo waajal lool war garantir naa ko aljana ba Seydina Usmaan al-Mu'ta alayhi ridwaanullah moo dóor taa xaalis ci taabal bi waaw lépp mu dóor kooku nga foog ne moos bu ñépp toogoon naan waaye affaire bi de loolu nu muy doxe nu muy doxe am na yoo xam ne mais nit ki da xalaat xanaa waa ji mooy mooy mooy ki jël ay doomam yenn ci doom yi jox ko sëriñu daara naan ay yaxam laa la laaj te nangu ngeen faa joxe dërëm ba pare di bañ mu yàq waaye lan ngeen bëgg waa ji nekk magicien di luxus mais xale yow nga def noonu ñu bari def noonu. xale yi fees dem ci daaraam ji këram te moom manula liggéey parce que jour bu nekk gaa yi mais day jàngi ba pare ngeen ne du yalwaan te yow daanaka daara ji sa fifteen ma soo ko def sa beneen doom bi nag école ba nga ko yóbbu moom muy jàngi xaw ma lan moom weer mu ne nga fay trente mille ba pare jàpp ne yaa ngi def lu mag te bu sëriñ bi ne ah léegi moom Euh, euh, waajur yi de weer wune ne nañuy def cinq mille gars waa ah non non non cinq mille c'est trop waaye waay waay non non non non cinq mille non nag seen njàng mee ngi commencé cher alors que quinze mille yi muy def fële wala non trente mille yi wala les faat soixante quinze mille par mois moom jàpp ne mu ngi ci looloo baax. moo tax léegi sax daanaka dóor prix sax moo gën. parce que euh, dañoo nekk ci jamono joo xam ne surtout waxuñu ci lépp <coughs> mooy am na ñoo xam ne gis nga boo fekk fekk yooyu amul mais duñ jox gëdd njàng mi du ah. duñu jox gëdd njàng mi te dañuy jàpp ne moo amul solo waaw amul solo moo tax bon foofu de moom fanweer da ngay joxe mu jeex kooku moom bul ko wax fanweer nee ko ëndil ñaari junni bu dee xam nga ne am na ñaari junni ki nga xam ne moom amul ñaari junni moom téeméer la am nga ne ko yow moom day indi téeméer sinon gars yi gars yi euh, laxisme boobu ñu newee parce que ja mooy masala yi dafa nekk yoo xam ne jamono day dox mooy ne du damay figé wu ci benn affaire moo tax xatta euh, xanafiya yi xam nga xanafiya yi début bi ñoom al imam Abu Hanifa dañ doon wax naan nit bon nit ku ne il est sincère sincère bu ne quoi il est sincère il est censé être digne de confiance jullit boo gis ma ma daama moom jullit la rek moom nekk na jullit loolu mooy wane ne lii daal mooy kii daal warul nekk lu dul ne adli ku ku ku wóor dañ ne est-ce que dañ la dañ naan loolu la parce que ixtilaafu asr la wuuteeg jamono la mooy jamono jëm doon dund loolu doxoon na mais léegi loolu dafa doxatul loolu doxatul bu boobaa mooy lu nekk dañ koy contextualiser bu boobaa dañ naan lam doon wax eskey al imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi wallahi moom moom moom moom moom moo def moom mooy mooy mooy mooy mooy sëriñu fuqaha yi ah ci li mu wax noonu mais suñu jamono jii nag waxam jooju dootul dox. parce que gars yi ku fi jàpp ne koo gis jullit bu ne il est censé nekk <laughs> wóor <laughs> bu ñëwee dina la jaay jënd sa njëg de lekk sa njëg ngay def <laughs> kon nag mooy ne affaire bi euh, li moo tax euh, li gën dëgër mooy bu dee ne waaye loolu da koo teree euh, préoccupation vaquer à ses préoccupations ngir mën a am dara ay activités bu boobaa danaan man fay leen ma lii nag dee leen joxe lii ngir ma leen di jàngal. moo tax al imaam as-Suyuuti ne rahmatullah alayhi faxtiira haadaa wa qubil loolu moo lii nag mooy li gën a dëgër moo tax gis nga wax mujj bii moom la tànn te moom la ñu ne lii mooy li gën a jub ci wax waaw kon loolu leer na léegi nag mu des li ñu doon wax sànq ne am na nag yoo xam ne nit ci amul droit di ci laaj xaalis. waaw mooy dañ na lay Yaqub ibn Ibrahim mii rahmatullah alayhi Dawraqi temps yooyu gars dañoo bari woon waaw mais bu dee nit ki li mu xam xam-xam la boo xam ne dañ koo aajoo par force te moom rek ko fi xam amul droit di poser di dóor ne ne moom day joxe gars fay leen fay leen ma door le amul ci droit mu ngi mel koo xamante ne yow at fii nii dëkk bi biñ nekk liñ nekk yow rek a fi mën a jàngale tahaara exemple yow amoo droit ne man pour ma jàngal ko nit ñi foog ñu fay amoo ci droit manoo taxaw ne man it kon bala maa miraasal kenn wala bala maa xamal kenn miraas foog nga fay alors que yow kesee ko fi xam gox bi yépp yow kesee ko fi xam amoo droit lool fardu aynil la farataay jëmm la ci nga xamle ko amul di nay ñaan waa ji daa daa sawaay ak nay xam-xamam déedéet man katama ilman waaw ku fi nëbb xam-xam la yonent bi aleyhi salaatu salaam wax yawmal qiyaam dañ koy laxaat ah ak yoo xam ne kiiwu safara moom lañ koy defal moo tax yooyu amoo droit naan man bu dee yow rek ko fi xam par force te nit ñi foog ñu xam ko danga par force dañ koy jàngal amul sax kaa dem te amul kaa dem te moo tax am na ñoo xam ne li ñuy def farata ci ñoom. fara gars yi dañuy foog ne bon waa ji moom daa am jot rek mais xamuñu que ne moom c'est que moom xam na ne lii muy def farata la mu def ko parce bu ko deful kenn du ko fi def te il faut am ku ko fi def. ndax yonent fal yuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib na na na na na na na na na jottali. ki fekke sama wax na ko jottali ki nga xam ne new fi te loolu mooy jottali bi mooy ki fekke sama wax mooy yow doone man de fekke naa dund yonent bi alayhi salaatu man fekke wu ma ko kon garaaw non mooy wax ji agsi na ci yow bu xasee ak ki ci yow obligation nga am nga transmettre ko ñu ci des waaw surtout bu dee loo xam ne dañu koo war a xam moo am nañ am na ñoo xam ne moom jàngale ci boppam farata la ci ñoom am na ñoo xam ne nag jàngale du farata ci ñoom parce que am na ñeneen ñu ko fi def même bu dee ñoom am nañu capacité am nañu xam-xam bee ngi fi bi ko ñu koy def di def mais moom am comme am nañ mooy nit ñi am nañ choix man nañ dem feneen kenn mënu la ñëw ne aw ma aw ma keneen am na moom bu boobaa mbir mi du nekk fardu aynin ci kawam waaw ah. kooku par exemple. <coughs> bu gaa yi naree kii mu ne bon man man naa leen jàngale mais nag bu boobaa gis naa ne sama commerce bi kon sama magasin ba dootuma fa man a ne léegi nag man magasin ba lii laa fa doon am waaw weer wu ne lii laa fa doon am bu ngeen ma assuré loolu man ma defal leen ma jàngal leen am na ci droit wax pire hada waqtu kon <laughs> yaqub ibn ibrahim mooy ko ad-dawraqiyu rahma wallahu taala alam mooy kon yaqub ibn ibrahim kon al imaamu nasaayi mu ne axbarana mu ne nett xabaare nañu yaqub ibn ibrahim yaqub di noom ibrahim ad-dawraqi an hushaymin wax nañ la ko léegi al-wasiti ah wax nañ la hushaymu léegi al-wasiti an abdil malik Abdul Malik tamit wax nañ la ko léegi muy al-Kufi al-Fazari abu Muhammad ñii ne abu Sulaymaan ñii ne mu ko abu Abdillah la ah, an Ataa ibn Abi Rabah rahmatullahi alayhi al-Jumahi mawlaahum abu Muhammad qaala mu ne qaala Usaama voilà Seydina Usaama nee na kuntu radifa annabi nee dama newoon ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam mooy dafa toog ci gëléem gi man ma toog ci ginnaawam ah <laughs> waxoon nañ dina ñëw ci masala yooyu gis nañ yonent bi alayhi salaatu salaam ba Arafat yépp ci kaw gëléemam la newoon ah? léegi ah insha allah kuntu mu ne dama newoon radifa fii nii eh, eh, Seydina Usaama wan nañu ne moom yéegoon na ci sax ci kaw gëléem gi mag yonent bi alayhi salaatu ma nekk ci ginnaaw yonent bi arafatin fa rafa'a yadayhi yad'u mu yëgati ñaari loxoom yi yad'u di ñaan fa maalat bihi naaqatu nee na gëléewoon gi yoo xam nañ ban gëléem loon imaam jaabir wax nañu mooy alqaswa alqaswa alqaswa nee na mu xaw a mu xaw a jéng tuuti gëléem bi fa saqata xitaama mooy laxaab gi hmm? mooy bi ñuy def ci gémmiñ gi après mu wadd xam nga ñaar la ngay ci téy benn comme nee mu wadd fatanaawala alxitaama bi muy wadd fatana fatanaawala alxitaama bi ihdaa yaday bi aleyhi salaatu wa salaam daal di koy dab mooy dafay dafa yëkkati loxo yi di ñaan téewaale mooy image bi boo seetloo image bi mooy mu ci kaw géléem bi yëkkati loxoom yi te na nañ ni mu ko yëkkati woon imaam Ibn Abbas wax na ko léegi ba ci dënd bi mu jëm ci dënd bi di <coughs> ñaan nee na après <coughs> affaire bi buum gi muy ci euh, géléem gi di wat muy wat mu wadd bi muy wadd rek daal di koy euh, tàpp aawu voilà aawu la ñuy wax aawu waa aawu waa fi yéen seet leen aawu parce que taawu taawu mooy bu ma téye sama tàllal comme bu ma tàllalee sama loxo yi téye mbir mi noonu ah mais aawu foog naa mooy buy wadd rek ma ma ma ma ma ko noonu di ko jël ci suuf rek mooy loo xam ne dama ko téye muy wadd mu wadd rek ma laata muy àgg suuf rek ma daal di koy ma daal di jaaral sama loxo ci kii kay gaaw xëcc kat ko laata muy laal suuf voilà loolu la foog naa mooy aawu. bon ngeen xool xoolal leen ma baat boobale yéen ñi dégg wolof lu dul loolu nag ngeen jéggal ma en tout yaakaar naa ne li may wax ya xam ngeen li ma ci jublu mooy mu capter ko laata muy àgg suuf ah <coughs> waa fatanaa wala mais ak benn bi ihda yaday ak benn loxo wa huwa rafi'un yadahu al-ukhra bi mu koy def nag beneen loxo bi mu ngi ko yëgati ci kaw dindiwu la mooy wàccewul ñaari loxo yëpp da ko aawoog beneen loxoom bi mais benn loxo bi moom mu ngi ko tàllal waaw loolu it dañ ci jànge ne kon nit man nay ñaan am lu mu am lu nekk ci loxo bi waaw loolu it mooy nit par exemple nit kuy naan téyewaale kurus nii xam nga loolu lii niroo na mooy manoole eh yow bidaa bidaa déedéet du bidaa parce que hadith bii lim ñuy mooy yonent ba ne sax saam buum gi mu gi ñu defal gémmiñ gi ci gémmiñu gëléem gi daf ko dafa ko taxaw toog ci kaw gëléem gi di ñaan bi di wadd mu téye ko mu mu loxo beneen loxo bu ko yëkkati mooy da koo téye loxo kon ñaan loxo mi am na lu téye loolu kon ku téye lu mel ni kurus wala am lu téye fekk day ñaan kooku loolu dara newu ci waaw bu dee da koo def sa iqtidaa am ne man yonent bi alayhi salaam sax dégg naa ne teewoon na dara <laughs> waaw man xaaral léegi bu ma yéegee ci sama fas wi wala sama waaye géléem sax laa wuti comme que géléem la woon man bu ma nee ci géléem sax man naa ñaan def ni yonent bi alayhi salaam desoon kooku kooku kooku ëskay waa joojale ah <clears throat> voilà kon mooy lii yëpp day wane ñaan gi nga xam ne yonent bi alayhi salaam bariloon na ko keroog euh, am na nag bon xadiis euh, yoo xam ne ñoom <coughs> seenu bu moom euh, des na lool sax waaw boo xam ne dafa wax ne yonent bi aleyhi salaatu salaam muy xadiis boo xam dafa jaar ci al imaam <coughs> ki euh, Abu Daawud lool la loolu la al imaam al xaafiz ibnu Kasiir wax waaw waaye li leer mooy al imaam al Bayhaqi sonoo na ko ci as-Sunanul Kubra ak ci Shu'abul Iimaan ci yoonu Abu Daawud at-Tayaalisi raxmatullaahi alayhi mu ne xaddasanaa Abdul Qaahir ibnu Sari qaala mu ne xaddasanaa ibnun li Kinaanata ibnu Abbaas ibnu likinaana ibnu abbaas ibnu mirdaas an abiihi an jaddihi abbaas ibnu mirdaas mooy al abbaas ibnu mirdaas nenn mais càllale bi wéru <coughs> càllale bi moom càllale bi waaye bon am na yeneen kii nag yoo xam ne riwaay yoo xam ne leeral na ne ibnin boobu dane abdullah ibnu kinaana ibnu al abbaas ibnu mirdaas waaye càllale bi ak wéram fiihi ma fiihi de ah après ci foofu noonu mooy al Abbaas ibn Mirdaas gisoon nañ ko sayidu <laughs> waa Banu Sulaym ah al Abbaas ibn Mirdaas ataj'alu nahbi wa nabul ubaydi bayna uyaynata wal aqra'i moo ko doon wax keroog xonay waaye i jox kii jox kii saa ma jox lu lu gën a suufe saa rek mu commencé kaas <laughs> yeneen waaye am daggal leen ma la mee mooy joxal leen ma ko bam noppi da ngay jël sama sama li ma war a am man ak sama fas yi di Ubayd nga def ko entre al Uyayna di am ak al Aqram na xaalis quoi <laughs> yaa nag kilifa ak la woon de ñoom yooyu yooyu garaawul ci ñoom de ñoom de yooyu moom moom ay buñ ne kilifa ak la woon rek buñ ne waa ji moom kilifa la <laughs> léegi moom bon am na lu wax ba ne yonent bale nettali ñaan gi <coughs> ne yonent bale saa saa bon ñaan na keroog ñaan goo xam ne après ba mu ne après mu dem ba euh, yawmul ca Muzdalifa mu ñaanat après bon suñu boroom nangul ko nee na ba mu ko njëkkee ñaan Arafat yonent bale saa salaam <coughs> suñu boroom nanguwu ko woon mais yawmu Muzdalifa mu ñaanaan ñaan ba mu daal di ne mu ne nangul ñuy jéggal naa leen parce que dane yonent bi aleyhi salaatu ah suñu boroom man di damay ñaan sama xeet bi hmm, nga jéggal leen defal leen yërmande mu ne defal naa leen ko ba mu des ñaar tooñ goo xam ne kenn ñenn ñee tooñ ñeneen ñi waaw wala boo xam ne sama digganteeg ñoom la loolu bu dee li nekk sama digganteeg ñoom baal jéggal naa leen mais li nekk digganteeg ñeneen loolu moom non nee na mu reprendre ko ñaan gi euh, Muzdalifa yonent mi alay suñu boroom daal di koy nangu ci mi alay sarsam muuñ ba yenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu ne ko ah yonent mi alay sarsam yaa ngi muuñ ci jamono joo xam ne gisuñu woon doonoo ci woon muuñ de ah? mu ne damay muuñ parce que min aduwillahi iblisa innahu lamma alima anna allah azza wa jalla qad istajaaba fi ummati ahwa yad'u bil wayli wa thubuur wa yaxsu turaaba ala ra'si mu ne ah, moom de mu ne damay damay muuñ parce que ci euh, euh, noonu yàlla bi Iblis moo muy muuñ loo moom laa gis li ko dal mu muy muuñ moo mu muuñ loo ndax bi mu xamee ne buur yàlla mi nga xam ne màgg na tedd na nangul na nangu na sama ñaan gi ma ñaan sama xeet ñaanal sama xeet dafa dafa wane gannaaw daw di di woote daan al waylu wa sabur waay waaye torox naa waaye man iblis toskare ñeel na ma wayax su turaaba muy jël suuf di ko sotti ci bopp bi waaw <coughs> waaye euh, xadiis bi même al abu daawud ah solo ko as-sijistaani ak al <coughs> euh, ibnu maaja soloo na lu xaw a mel nii ah waaye waaye waaye fiihima fiihi ah xadiis bi dafa wérul parce que riwaay imaam abu daawud bi wérul te mooy riwaaye bii rek ah kii wala ñu jeexale benn affaire al imaam at-Tabaraani rahmatullah alayhi dafa solo ci seydina ubaadatu bnu saamit radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi dafa wax bésub arafa hmm? mu ne suñu yonent bi alayhi dane yéen nit ñi buur yàlla de xool na leen ci bés bii mu ne jéggal naa leen ba mu des yi nga xam ne mooy yi dox seen diggante te tamit may na ñi nga xam ne ñoo ñoo ñaawi ñaawe ci yéen li muhsinikum ñi nga xam ne ñoom ñooy ñiy rafetal waaw te defal na ñiy rafetal jox na leen lañuy ñaan kon nag nañ leen dem après ba ñu fay jóge bismillah waaye fiihi aydan maa fiihi ah maa fiihi Ah, <clears throat> loolu bon am na yeneen riwaaye tamit yoo xam ne yu wax ne Iblis yii nii bon euh, même xadiis Seydina baada bi keneen lii nii defoon na ko bi mu xamee ne buur yàlla jéggal na nii muy muy daw naan alwaylu ak mbokkam ya naan man nga xam ne moos lu nekk laa doon def ngir ñu ay ay fan a ngi ay ata ngi ay ata ngi ma leen di topp ngir yàqal leen ci àddina bi ñu bari jàppoon naa ne am naa leen buur ñu ñëw fii buur yàlla jéggal leen ah waay waay ñuy woo bil wayli wa sabur <laughs> wa subur yàlla nañ bugg waay ak di woote toskare léegi insha allah bii di ñëw ñu wax tuuti ci wàllu koor gi gisoon parce que loolu dama ko bo dama ne woon sax ci lañuy ñëw <coughs> euh, mooy ci koor bésu Arafat xam nga waxoon nañ ko ci lu gaaw amaana ñu ñëwaat ci tuuti insha allah ak xool xadiisu saydatu uh, maymuna boobu ak sayd saydatu uh, ummul fadli di yaay mawlana ibn abbas radiyallahu anhuma ba léegi ñu ngi arafaat ah yonent bi aleyhi salaam di baril ñaan fekk dafa woor loolu insha allah ñu ñëw àggale ak li nga xamante ne lan moo xewaat arafaat leneen